وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن inna alxasanaati yudhibna alsayi'aat faqaala arrajul ali haadaa yaa rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal lijamiici ummatii kullihim muttafaqun alayhi qaala al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy dikkal ci xadis bi nga xam ne moo tegu bi ñu gisoon ci jotaa bii ñu génn gisoon nañu xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis numéro quatre cent trente-trois euh, muy ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci xadis dekkoon xadis Seydina Abdallah ibn Umar biñ ne wa an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yudna al-mu'minu yawma al-qiyamati min rabbihi walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis comme niñ ko waxoon xadis bi ci tegu mooy xadisu mawlana ibnu ummi abdin di abdallah ibn mas'ud mu ne wa an ibni mas'ud mooy xadis quatre cent trente-quatre ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne wa an ibni mas'ud al imam al hafiz al imam an wi mu ne xadis bi ñu ngi koy jële ci ibn Mas'ud radiyallahu anhu ibn Ghafil ibn Habib anna rajulan kene benn waay asaaba min imra'atin qubla benn waay boo xam ne dafa jote eh, ci benn jigéen ab fóon waaw da ko biisu daal di koy fóon wala loolu loolu mooy daal ab fóon fa ata nabiyya mu dikkal yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallama fa axbarahu waa ñëwal yonent bay saasaam ruccu ci li mu def xabaare ko mu ne bi mu ko ko waxee fa anzala allahu taala suñu borom mi nga xam ne moo kawite yéegul wàcce wa aqimi salaa laay boobu la nekk ca suuratu Seydina Huud nekk ca jeexital ba ca côté jeexital ba muy laay 114 mu ne suñu borom wàcce wa aqimi salaa taxawalal julli tarafayi nahaar ñaari wàllu bëccëg gi wa zulafan min al ak waxtu euh, benn instant benn waxtu boog ay heure ci guddi gi innal xasanaati te na ngeen xam te na xam ne yu baax yi yu yiw yi jëf yu yiw yi yudhibna dañuy yóbbu dañuy dindi as-sayyi'aat li nga xam ne mooy yu ñaaw yi mu ne fa qaala ar-rajul bi yonent way saab saab jàngal ko laay yi nag fa qaala ar-rajul waa ji nga waa ji ñëw ne ne yonent way saab ne ko ah ali hada ya rasulallah ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam aay bii nii li ci borom bi wax ngir man nii dong la hein xaala yonent bi alay saa salaam ne ko li jamii ummati kullihim ngir sama mboolem xeet mboolem seen sama xeet mboolem seen li jamii mboolem ummati sama xeet kullihim ku nekk ci ñoom ñoom ñëpp la pour ñëpp la mooy xadiis bi ra muttafaqun alayhi dëppoo nañu ci kan moo ci dëppoo muy al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhi hima xadiis bii nii war na ñëwaat xadiis mille quarante-quatre 1044 insha allahu taala al imam dina ko fa indi dina ko fa indiwaat boo ko defee bu boobaa eh, way ni nga ko xam ne mooy daanaka duñ ci du ñëwaat dinañ ko jàng nag parce que imam bi bu ko indiwaatee dinañ ko jàng voilà mais nag duñ ko gis muy xadiis ba nga xamante ne nii eh, foofule dina ñëwaat Allahu akbar Allahu akbar léegi mille quarante quatre léegi nag kon ñu war a jàll ci li nga xamante ne mooy njàngat yu njëkk ki taxrij mooy ana fan la ko imaam yi mu wax ne muttafaqun alayhi waxoon naa la muttafaqun alayhi ak ash-shaykhaani xarrajahu ash-shaykhaan wala axrajahu ash-shaykhaani c'est la même wala rawaahu al-Buxaari wa Muslim c'est la même yëpp ñoo bokk lu ñuy teg wa imaamu Muslim ak imaamu Bukhari ñoo ci dëppoo solo ba mu def lenn ci boroom xam-xam yi comme al-Majid ibn Taymiya nekk maamu imaam ibn Taymiya bu siiw bi sëriñu imaam ibn al maamam maamam boroom xam-xam bu mag a mag la woon référence la ci ngiiru xambali yi rahmatullahi alayhim moom ci téereem boobu nga xam ne moom la al imaamu euh, euh, boroom Naylul Awtaar <laughs> borom naylul awtaar lu dox tur bi ñëw eh, bi ñëwul daal di shara ci naylul awtaar ah moom al-Majd ibn moom bu nee muttafaqun alayhi nee mooy loo xam ne imaamul Buxaari imaam Ahmad ak imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko bokk solo al imaam ash-Shawkaani <laughs> moo moo bind naylul awtaar moo saraxat téere boobu nga xam ne euh, moom la ci ahadithul ahkam at ahadith yi nga xam ne hadisu at yi jëm ci suñu pratique quotidienne ak atte yi nga xam ne moom la al majd ibn taymiya al imam daal di bind di maamu al imam ibn taymiya al harrani rahmatullah alayhi moom kese moo am jargon boobu ginnaaw bi ñooñu ci def dañoo dëppoo comme imam al hafiz moo al ibn hajar Euh, saxale ci bulughul maraam ak yooyu muttafaqun alayhi mooy loo xam ne moom la al imaamul buxaari imaam muslim rahmatullah alayhi ma bokk solo lool nag kenn du ci ne waa kon lële kenn waratu ko naan noo la mushahata fil istilah mooy lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu jargon loolu amul xëccoo waaw boroom xam-xam bu ne booy tàmbali sa téere wala ngay tàmbali njàng man nga ne man de lii bu ma ko waxee lii laa ci jublu loolu kenn man wax lu tax da ciy jublu lool waaw waaw loolu mooy l'essentiel yow na nit ñi xam li ngay wax mooy lan waaye di wax loo xam ne ñépp nii lañ ko xamee nga dem ba ci biir naan non man nag bon man nag jublu ma ci woon loolu dañ naan non da nga ko waroon na leeral avance ñu xam ne yow boo ko waxee lii nga ci jublu waaw ndax kat le langage c'est un jargon waaw langage ak langue convention la du lu waay neex rek wax waaw loolu moo tax moom amulu xëccoo la musaaxaata bu nit ki leeralee baax na léegi kon yooyu ñooyam fii nag muttafaqun alayhi la léegi ana nan lañu ko solo al imaam al xaafiz al buxaari al imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhi imaam al xaafiz da ko indi ci ñaari buntu indi na ko ci kitaabu sola salaa baabu salaati kafaara mais xadiis 526 waaye indi na ko tamit ci kitaabu tafsiir suratu Hud baabu qawlihi wa aqimi salata tarafay nahaari wa zulafan min al-layl waaye hadis bii nga xam ne moom la al imaam indi fii imaam al euh, an-Nawawi kaddu yi dëgg mooy kaddu yi imaam an-Nawawi indi ci kitaabu mawaaqiit as-salaat baabu as-salaati kafaara man haddathanaa imaam al-Bukhaari abu abdillah al-haafiz amiirul mu'miniin qaala man haddathanaa Qutaybatu mu nekk ñu nettal ma Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah ath-Thaqafiyu al-Balkhiyu al-Baghlaniyu Abu Raja rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne moom Qutayba ibn Sa'id ci leen nettal ma Yazid ibn Zuray' di Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basriyu al-Ayshiyu rahimahullahu ta'ala at-Taymiyu al-Basriyu rahimahullahu ta'ala an Sulayman at-Taymi moo ko jëlee ci Sulaymaan at-Taymi di Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahimahullahu ta'ala Abul Mu'tamir al-Basri rahmatullahi ala al-jamii' an Abi Usmaan an-Nahdi moo ko jëlee ci Abu Usmaan an-Nahdi gis nañ ko fi gis di ko fi muy Abdurrahmaan ibn Mulla waxoon nañ la moom Kuufi la Basri la woon te moom muxadram la fekk na jamonoy Yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu ko gis moom abu ki nga xam ne mooy Abu Usmaan an-Nahdi di Abdurrahman ibn Mall rahmatullahi alayhi an ibn Mas'ud moo ko jële ci doomi Mas'ud ji waxoon naa la du Utba de waaye Abdallah ki ci gën a siiw nga xam ne bu ñu jooyalee ne ibn Mas'ud moom lañ ci jublu muy Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan asaba min imra'atin qibla non qubla qubla qubla mooy ak fóon voilà fa ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu fa anzala allahu azza wa jalla aqimi salata tarafay nnahaari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhhibna sayyi'ati fa qala ar-rajulu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ali hadha qala li jami'i ummati kullihim noonu la ko al imamu al-Bukhari indee fi an daal imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi koy def hadith numéro 2763 nekk kitaabu ci kitaabu tawba buntu bi li nga xam ne lenn ci borom xam-xam yi beneen ci shurrah yi shara sahih imam Muslim moom lañ tuddee baabu qawluhu ta'ala inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at mu ne haddathana mu jële ko ci kii nga xamante ne nii ci moom la ko yonente moom la ko kii eh, eh, imaamul Buxaari jële voilà ah dinañ indi ñaari riwaa imaam Muslim yëpp mooy bu ci njëkk bi ci njëkk mooy ci ko imaamu Buxaari jële ci moom la ko jële mooy kan waxu la Qutayba ñoom dana la Qutayba mu ne haddasanaa Qutayba ibn Sa'iid wa Abu Kaamil ah, Fudayl ibn Husayn al-Jahdari mu ne haddasanaa imaamul imaam Muslim rahimahullah mu nettali na ñu Qutayba ibn Sa'iid Qutayba moom ah Abu Kamil turam moo doon Fudayl ibn Husayn al-Jahdari mi Abu Kamil al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Jahdari kilaahumaa mu ne ku nekk ci ñoom ñaar an Yazid ibn Zuray' moom lañ di sànq ci hadiisu Qutayba bee imaam al-Bukhari yi léegi jële ko moom Qutayba mu jële Yazid ibn Zuray' Zuray' mu ne wal-lafzu li Abi Kamil kanta man imaamu Muslim kaddu yi may indi fii sama sëriñu ñaareel bi di Abu Kamil lin Fudayl ibn Husayn al-Jahdariyu ay kàddoom yi ñu ko jàngil laa indi fii mu ne haddathana moom dana haddathana Yazid mooy Yazid ibn Zuray' mais Yazid kese la wax mu ne haddathana net at-Taymi mooy Sulayman ibn Tarkhan min ngi sànq ci riwaaya Imaamul Buxaari bi an Abi Usmaan mooy Abdurrahmaan ibn Mull moom lañ ngi sànq rahimahullah al-Muxadram an Abdillah ibn Mas'uud radiyallahu anhu annahu anna rajulan asaaba min imra'atin qubla fa-ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa-dhakara dhaalika lahu faqaala fa-nazalat aqimi s-salaata tarafay n-nahaari wa zulafan mina l-layli inna al-hasanaati yudhhibna s-sayyi'aati dhaalika dhikraa liz-zaakiriin zalika zikra lizzakirin foofu ñëw na ba zalika loolee aqimi salaa del taxawal julli tarafay nahaar ci wàllu bëccëg gi ñaari seen ñaari wàll yi wa zulafan min al-layl ak ay waxtu ci guddi gi innal xasanaati ndax yu baax yi na dañuy yóbbu di wëyal di yóbbu mu dàqu dem as-sayyi'aat yu ñaaw yi zalika li zikra ak fàttaliku li zakirin ngir ñuy fàttaliku qaala mu ne fa qaala rajulu waa ji ne aliya hadihi ya rasulallah mais lii ngir man kese la yonent bi alayhi salaam qaala liman amila biha min ummati ngir képp koo xam ne lu mel ni li la dal dal na la ko dal jëf na lu mel nii ci sama xeet qaala mu ne haddathana imaamu muslim rahimahullahu taala hmm? mu ne mu indi ci suufam Muhammad ibn Abdil A'la mu ne tene tene Muhammad ibn Abdil A'la as-San'ani al-Qaysi al-Basri abu Abdillah rahimahullahu taala qaala haddathana al-Mu'tamiru mu nekk leen nettali mooy al-Mu'tamir di al-Mu'tamir ibn Sulaymaan mi ngi sànq baayam an abiihi mu jëloon ko ci baayam di Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahmatullahi alayhimaa hmm? kon moom mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu moom Sulaymaan Abu Usmaan mooy an-Nahdi Abdurrahmaan ibn Mull an ibn Mas'uud anna rajulan ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara annahu asaaba min imra'atin immaa qublatan aw massan bi yadin aw shay'an waaw fii mu ne mu tudd ne nda waa ji ñëw na yonent way saa saam ne daa jote ci benn jigéen moo xam ab fóon la wala boog mu laal ko ci loxoom walla boog leen na mu ne fa ka yasalu an kafaratiha mel ni day laaj daal waa loolu lan moo koy kafaara bàkkaaram boobu mu des qaala mu ne fa anzala allahu azza wa boroom bi nga xam ne moo màgg moo tedd ta moo màgg daal di wàcce mais mu ne summa zakara bi misli hadith yazid ginnaaw gi mu tudd lu mel ni hadithu yazid léegi après euh, kii bi imam muslim da hadis beneen bi ñu ci indi ba léegi ci kitaabu tawba mu ne haddathana yahya ibn yahya wa qutayba ibn sa'id wa abu bakr ibn abi shayba wa lafdhu yahya fii mondi bi beneen hadis boo xam ne même xew-xew bi la ci abdallah ibn mas'ud mu ne haddathana yahya ibn yahya rayhanatu naysabur de yahya ibn yahya ibn bakr ibn abd alrahman ibn yahya ibn hammad at-tamimi al-Hanzali Abu Zakariya taalib imaamu Malik al-Minqari ñenn ne al-Minqari mawlaahum ñi ne mukk yi nga xamante ne nii moom al-Hanzali la mawlaahum en tout cas mu Abu Zakariya rayhaanatu Naysaabuur sëriñu imaamu Muslim la ak imaamul Buxaari en même temps hmm? leen nga dégg imaamul Buxaari mu ne man haddathanii Yahyaa ibnu Yahyaa mooy at-Tamiimi rayhaanatu Naysaabuur kii moo gën a dëgër beneen Yahyaa bi nga xam ne xam nga moom imaamu ñoom muslim nii buy jële muwatta bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lay jaar eh, solo ko muwatta imaamu malik ci ñoom ndax taalib imaamu malik la woon kanta Yahya ibn Yahya bi nga xam ne moo solo muwatta al-Laythi al-Andalusi muwatta bi siiw kooku saduq la kii wa ko gën dëgër fopp kii siqatun sab sabt la imaam hujja voilà kon mu ne Yahya ibn Yahya wa Qutayba ibn Sa'id gis nañ ko sànq ibn ibn Jamil ibn Tarif al al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja moom itam talib imam Malik wa Abu Bakr ibn Abi Shayba tal imam Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-asl rahimahullah al-Kufi mu ne Kanta sama ñetti sëriñ yi laa ko jëlee man imam Muslim waaye nag kaddu yi may indi fii wal lafzul Yahya sëriñ bi ma njëkk a tudd Yahya ibn Yahya qaala mu ne Yahya mu ne axbarana mu ne xabaara nañu moom loolu la wax mu ne wa qaala al-aaxaraani kanta Qutayba ak Abu Bakr ñoom dañu ne haddathana Abul Ahwas ñoom kon Yahya dane lan Yahya ibn Yahya dane axbarana Abul Ahwas kanta Qutayba ak Abu Bakr ibn Abi Shayba ñu ne haddathana eh, Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Simakin moo ko jëlee Simaak di Simaak ibn Harb ibn Aws ibn Khalid Abu al-Mughira al-Bakri al-Kufi az-Zuhli al-Bakri al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ibrahima moo ko jëlee ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a abu abu abu Imran an-Nakha'i al-Kufi Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i mag mi an Alqama mu jëlee ci Alqama wal-Aswad ak al-Aswad ñaar ñi yépp ñoo tamit muxadram lañ mooy fekk nañu jamono Yonent bi alayhi salatu wassalam waaye jotuñu ko gis moom mi kon di Alqama ibn Qays ibn Abdillah ibn Malik ibn Alqama ibn Salaman ah, Abu Shibl al-Kufi an-Nakha'i mu ne wal Aswad ak al-Aswad tamit c'est pareil al-Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama ibn Salaman gis ngay bokk lañu ah déglu Alqama ibn Qays ah ibn Abdillah ibn Malik ibn Alqama ibn Salaman kanta al aswad al aswad ibn yazid ibn qays ibn alqama ibn salaman abu amr min abu abdurrahman an-nakha'i al-kufi rahmatullah ala al-jami' ñoom ñi ñépp ah dañoo nekk ñoo xam ne ay muxadram muxadramani voilà <laughs> ñoom ñoom ma sha Allah <laughs> masha allah fekk na jamono yonent bi saa saa mais jotuñu ko gis an Abdillah ñu jële ci seen sëriñ Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib annahu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah inni aalajtu imra'atan fi aqsa al-madina dane aalajtu ah man de mooy daal ut naa bànneex de u bànneexu naa waaw ci fuu nag la ca tegu yépp ci benn jigéen daal fi aqsal madina ca kaw Medina nag wa inni taman asabtu minha jote naa ci moom maa duuna an amassaha mooy daal lépp daal def naa ko moom ba mu def nag ah sama pëy nag duggul ci pëyam de loolu moom defuma ko moom mooy jotew maa ngi moom fa ana hada maa ngi nii nag faqdi fiya ma shit yonentu way sa atteel ci man lu ma soob fa qaala lahu Umar nee na Seydina Umar radiyallahu ne ko laqad sataraka Allahu law satarta nafsak ne ko yow mii <laughs> Seydina Umar woon ci mbooloo mi bi waaji laaji Seydina Omar ne ko mais yow yàlla suturaal na la ay ka neexoon nga suturaaloon sa bopp ba ñu ñëw di ko wax ci biir nit ñi fii qaala falam yarud <laughs> falam yarud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'a yonent waaye saa saa déglu Seydina Omar wax waa ji waxul dara mu noppi rek delloowu ko dara fa qaama ar-rajul waa ji jóg fantalaqa après mu wëy fa atba'ahu an-nabi yonent waaye saa saa topp ko sallallahu alayhi wa rajulan da'ahu mooy waa ji dem yonent waaye saa saa wax keneen ne ko demal nga jël demal nga loolu mooy. fa atba'ahu yeneen tubaab yi saam daal di koy toppale rajulan da'aahu mu woo watala alayhi hadhihi al-aaya bi mu ñëwee mu jàngal ko aaya bi aqimi s-salaata tarafay n-nahaari wa zulafan mina l-layl inna al-hasanaati yudhhibna s-sayyi'aat dhaalika dhikraa liz-zaakiriin gis nañ ko sànq fa qaala rajulun min al qawm mu ne benn waaye ci mbooloo mi ne ya nabiyallah waaye yow yonenteb yàlla bi yow yàlla solo sallallahu alayhi wasallam hada lahu xaasa mais aaya bi mbir moom kese la qaala bal linnaasi kaafa yonente bay saa saam ne dët yam ba de mooy ngir ñépp la imam muslim nag nee na muhammad ibn al-musanna sëriñu waa kutubu sitta nettali na ko ak abu mu do jële ci abu nu'man al-hakam ibn abdillah al-ajli moom mu ne haddathana Shu'ba an Simak ibn Harb mi ngi sànq qaala sami'tu Ibrahim mi ngi sànq an-Nakha'i yuhaddithu an xaalihi ci eh, ki nga xam ne mooy nijaayam al-Aswad hmm, an-Nakha'i an Abdillah muy jël an Nabi sallallahu alayhi wasallam bi maanaa hadith Abul Ahwas bi maanaawu comme hadith Abul Ahwas wa qaala fi hadithihi fa qaala Mu'aaz foofu da ne ki wax benn waay ci mbooloo bi <laughs> fa qaala rajulun min al-qawm mu ne Sayyidina Mu'aaz la radiyallahu anhu moo ne yaa Rasuulallah mais ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam hada li hada xaasa wala naa mais aaya bi ngir moom kese la moomu jagoro wala ñun ñépp la xaala bal lakum amma yenente ne li am ba des mooy pour ngir kenn génn ci akbar allahu akbar léegi kon hadith yi ñu ngi nii ci gàttal ni nga xamante ne noonee la ko al muslim al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala daal di solo ginnaaw lii nag ñu war a ñëw nag ci xadiis bi taxaw ci tuuti <laughs> ah premièrement ana ban lëkkaale la am ak li nga xam ne mooy suñu bontab yi ak suñu garab gi nii ko imaam tudde muy baabu raja buntub yaakaar dañ naan la yaakaar gi kay boroom bi aaya bi aaya bu wur bëri yaakaar la waaw innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat yu baax yi day yóbbu di toxal yu ñaaw yi waaw mooy yow nit ci boo defee lu bon nga def lu baax ah, gisoon nañu ko wala gisuñu ko woon wa atbi' al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha lool ci Riyâdous-Sâlihîne ci al ah. salaam ne wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha waaw mooy yow boo defee loo xamante ni nii safaan la jëlal lu baax nga daal di ko koy toppal mais gisoon nañ ko ko <laughs> gisoon nañ ko fii nii ci Riyad bi waaw ah, ah, man soixante et fay ubbil sa téere bi moon la <laughs> ubbil numéro soixante et un ma mahlan yaa fay <laughs> waaw baabul muraqaba foofu gisoon nañ fa hadis bii ñu nekk nii di wax nii yaa fay fay mooy hadis numéro 61 an abi dhar jundub ibn junaada ah, wa abi abdurrahman muaaz ibn jabal radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasan. xadis numéro soixante et un ci baabul muraaqaba foofu bi mu ne xadis bi ñu ngi koy jëlee ci euh, jundu ci euh, abu Jundub ibnu Junaada di abu Zar ak Seydina Muaaz hmm, ibnu Jabal abi Abdurrahmaan mu ne leen tamit saa saa nee na ittaqillaha haysumaa kunta ragalal yàlla foo man di ne wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha boo defee lu ñaaw toppale ko lu baax ca gannaawam bu ko defee mu far ko wa xaaliqin nas bi xuluqin hasan ta nga euh, euh, jikkoog nit ñi di doxali nag ñoom di dundal ñoom ci ay jikko yoo xam ne yu rafet rafet la yu rafet rafet léegi lii nii mooy li nga xamante ne mooy lu yaakaar lu rëy rëy lu borom bi defal jaam yi mooy boo defee bàkkaar bul ne bon c'est mort comme niñ ko fi gise non c'est mort non dee na yàqu naa yàqu defal lu baax ndax innal xasanaati ndax yu baax yi na dañuy wëyal yóbbu al sayyi'aat mais loolu du ci lu ñu doyal moo tax al imaam al haafiz mu ne wa ci al fath bi muy sarah hadis bii nii ci kitaabu tafsir suratu Hud fi ko imaamul Buxaari yi indi rahimahullah moom mu ne al imaamul xaafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalaani rahimahullah mu ne wa tamassaka bi zaahiri qawlihi ta'aala innal hasanaati yudhhibna as-sayyi'aat al-murji'a mu ne dafa mooy ci wax ji aaya bi suñu boroom ne yu yiw yi de dañuy dàq di yóbbu yu ñaaw yi al-murji'a ah, waxoon nañ leen fan yee mooy ñooñ nga xam ne jàpp nañ ne ñoom moom nit ki moom bu xasee gëm yàlla rek looloo am solo daal waaw <laughs> waaw waaw loolu moo ëpp solo ci lépp kenn waxul ne ëppul solo mais mooy bëgg a yem ci loolu que lu ko lu mu defit bon loolu garaawul nañu bàyyee affaire yi yàlla daal moom moom daal sawaay bàyyee mbiru gaa yàlla daal moom daal ba ñu gëmee daal mooy daal seen affaire baax na arhamukillah mu ne murji'a yooyee rekk ci kuréelu bidaa yi lañ bokk waqaalu ñoom ñoom ñu ñu jàpp ci ñu ne innal xasanaati gis nga yu baax yi tukaffiru kulla sayyi'atin kabiratin kaanat aw saghira ñu ne mu ngi nii ay leen gaa yi en plus waa ji bu defee lu baax rek lépp lu lu mënoon di defar ah, ah, lu baax lu baax ndaw la def saraxe na loolu mën na dindi bàkkaaru njaaloo bi mu defoon waaw bakkaaru ray nit bi mu rayoon sara def na lu baax gindi na ko <laughs> waaw tukaffiru kulla sayyi'a waaw xanaa du borom bee nay na xasanaati yu baax yi yu siiw na lañu yóbba sayyi'aati waaw léegi loolu lan moo ko tënk daraa ko tënkul ci ñoom <laughs> waaye xam nga ne wax jooju demewul noonu